léegi moom mu ne par exemple ci loolu waxoon naa la ne am na masala usuliya boo xam ne génn na ci nettali boobu noonu mu ne toj tuur leen ko te ngeen toj cin yi ñu laaj ko ndigal waaye ndax duñu ko bàyyi noonu bañ koo toj mu ne leen waa kon bu leen ko toj raxas leen ko te ñu raxas ko mu ne leen waaw moo tax mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim ci Azzaad di zaadul macaad fi hadyi xayril cibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu wa minha bokk na ci li ñuy jànge ci qissatu xaybar jawaazu nasxil amri qabla ficlihi fa inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam amarahum bi kasril quduur thumma nasaxahu anhum bil amri bi xaslihaa moom imaam ibn al qayyim raxmatullah alayhi mu ne bokk na ci liñ ciy jànge wa minha bokk na ci mooy waxoon na le fasl mooy buntu la woon buum chapitre bumu ne woon faslun fi ma kaana fi gazwati xaybara min al ahkaami al fiqhiyya mu ne faslun bunta ngi faslun wala chapitre ngi boo xam ne fii kaana ci li nekk fi ghazwati xaybara ci xareb xaybar min ahkaami ci al atte yi nga xam ne ay fiqhi ya ko fiq la ci foofu la ne wa minha bokk na ci atte yooyu ñuy jànge fii ci ghazwatu xaybar jawaazu nasxil amri qabla fi'li possibilité charia bi daal di digle am mbir laata nit ñi di ko def mu daal di koy abroger mu daal di koy abrogé waaye lii mooy règle bii daa am loo ci yokk mooy moom dane jawaazu nasxil amri qabla fi'lihi fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahum bi kasril quduuri thumma nasaxu anhum bil amri bi ghasliha point mu jàll ci beneen mais fii am na benn loo xam ne moom tudd ko mais loolu dafa jar a leeral ndax sinon nit mën na foog ne loolu dafa possible ba léegi non ndax li abrogé loolu yonent mi alayhi salaatu salaam moo koy indi walla alquran mooy yonent mi alei sama koy indi ci alquran wala ci sunna wala ci xadiis yi kon comme que yonent mi alei salaatu salaam mooy jamonom bi mu nee ci kaw suuf di dund fële Medina loolu la woon mooy boobu la loolu possible regle bi moo tax ñun dañ koy xam dañ dañ koy xam nii mais du loo xam ne ñun dañ koy appliquer mënuñu ko appliquer ndax ñun léegi ndax bi ñuy ñëw moom bi mu génnee àddina alayhi salaatu wassalaam bi mu faatoo mbir yi dafa lan sharia bi dafa tëj amatul dara al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina loolu la alquran wax al yawma wax ko yonente mi alei satu salaam keroog ñun ñépp al yawma ca xajjatul wadaa atmamtu lakum diinakum ci laa matale li nga xam ne mooy seen diine diine ji sharia bi complet na waaw nga xam ne suñu boroom da ko doon wàcc ala muksin nga xam ne par ay étapes la ko doon indi ak selon xew-xew yeeg yooyu àtte yi muy wàcce nga xam ne dara day xew duñu xam àtte bi suñu boroom yebal Seydina Jibril mu indi alquran ne àtte bi lii la wala suñu boroom daal di koy wax yu directement wax ko yonent bi alayhi salaam xamal ko ko mu joxe àtte bi comme fii ci xumurul ahliya ci yàpp mbaam sëfi keroog nag bi mu jeexee la ne ko al yawma tey akmaltu lakum diinakum matal naa leen seen diine wa atmamtu alaykum ni'mati ma matal ci yéen xéewal gi nga xam ne man borom bi moom laa doon def ci yéen allahu akbar wa raditu ma gërëmal leen al islaama ñeel leen ñeel leen al islaama lii di lislaam diinan diine moo tax mu ne inna diina a allah al islaam li nga xam ne mooy diine dëgg-dëgg fa yàlla yàlla benn diina kese la reconnaître mooy lislaam dinañ ñëw mas naa ko fi digge de euh, ci alquran aaya yi nga xam ne ñooy wane yooyu ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam nga xam ne ñoom ci seen bopp dañ doon wax waj'alnii musliman wa tawaffanii musliman allahu gis nga suuratu yuusuf ba muy jeex la mu wax naka noonu seydna ibrahim loolu la yooyu yëpp nag dinaa leen ko masa répertorier benn jour insha allah ñu xool nga gis loolu yonent yi alayhimu ku ci nekk ni mu doon waxee buur yàlla mu boole ko ci ñi nga xam ne ñoo ñu wommatu te ñoom ñooy imaamul imaam imaamul xalqi alayhimu salaatu wassalaam ñooy imaamu mbindeefu yàlla yi ñoom yonent yi aleyhim salaatu eh, léegi kon mooy lool la kon mooy jawaazu bu ne jawaazu nasxil amri possibilité ñu abroger mooy nasaxal ab àtte laata ñu koy def lool mënatu la ne ndax ñun àtte ñun suñu jamono jii nii mooy ne li fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam àtte yim fi digle yim fi wàcce yépp ëpp am na ñoo xam ne appliqué nañ ko ñuy saxaaba yi njëkk nañ ko appliqué taabi'i yi appliqué ko ak ñi topp seen ginnaaw léegi nag manoo ne béede moom kenn appliqué bu ko léegi bon nañ ko nasaxalaa ah. ñun suñu sëriñ moom nasaxal na lële xam nga am na ñoo xam ne loolu lañ xamul <laughs> am na lu ci Cheikh Ndiouga doon <laughs> doon ma nettali loo xam ne mooy pourtant c'est bon sens mais gars comme que xamuñu jànguñu xamuñu c'est bizarre mooy yow waa ji <laughs> mooy bon boobu mooy bon côté ndakaaru la woon fële ndakaaru point e bon léegi mooy benn affaire ndax gars yi dañ doon euh, mu naan dañ doon dañu newoon ci tiimab bool gars yi ji lekk léegi mais affaire yéet la woon yéet am ci biir ki ñu doon lekk am ku ne koo xam ne du mag noon ko mu ne kii bi yéen bi daal xawma li tax gaa yi mel ni ku ko dul lekk ndax kii dafa euh, kii quoi sëñ bi euh, ndax keroog bi ñu kii euh, bi bi bi sëñ bu mag bi nawe ci géej gi radiyallahu anhu moom jën yépp ñëw sujjóot ñëw jébbalu ba mu des moom yéeg moo tax duñu ko lekk <laughs> Cheikh bu Cheikh Chouaïbou Bal nee na waaw loolu kay taxoon sax ñu waroon ko lekk sanctionné ko <laughs> te ba au moins di xaw a teggi ñeneen ñi nga xam ne ñoom jotoon nañu jébbalu sax waaye ki nga xam ne kay dafa bañoon kook kay sanction bi moo waroon a nekk ñu koy lekk mooy affaire bi leen mooy kook léegi lan la doon wax que ne mbir mi bon mu bëgg caa tiiree ne comme si euh, sëñ bi sëñ bu mag bi radiyallahu anhu sëñ waa moom moo xaraamal lekk kii alors que euh, yéen moom muy metre en garde ci affaire boobu kooku wax loolu que bon déedéet diine ji fii kenn du fi xaramal ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal ak xaraamal loolu yonent bi sallallahu alayhi ba koy def <laughs> bon maire ya fa newoon nag mer nag maire ya fa newoon ndax ñoom niñ ko gisee pour ñoom dañu jàpp ne kon kii daa bëgg wax ne Sëriñ Tuubaa moom radiyallahu moom du du daganal ci diine ji mais bien sûr que du daganal ci diine ji <laughs> ak keneen keneen manu fee daganal dara. keneen du daganal leneen ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam am du avant moom nii après moom moom mooy daganal mooy xaraamal liñ ko gisee ci jataay bii weesu alaa inni uharrimu kamaa yuharrimu Allah alaa waawee alaa yëgu ngeen ma man maay xaraamal damay xaraamal kamaa keem ni nga xam ne yuharrimu lay xaraamale allahu buur yàlla loolu kay moom moo ko man lan moo taxoon mu masala yi ma soon a ñëw Euh, euh, comme Seydina Omar radiyallahu anhu boo xam ne xamuñu ci lu bari ñoom xamuñu ci mësuñu koo dégg mu dajale saxaaba yu mag yépp di leen laaj mais bu doon ne loolu la kay ki gënoon a yeey kay ci ci ci ci ci daganal aka aka jox aka xaraamal kay ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam mooy xulafaa ur-raashiduuna yi ñoom ñi gën ci nit ñi ginnaaw yonent yi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar rek doonul woon xaraamal aka daganal laaj nañ ko wa faakihatan wa abba mooy lan mu ne xaw ma ko laa ilaha illa allah man abu bakr wa faakihatan lool ne ci suuratu fan la nekk ammayata wa faakihatan wa abba mataan lakum wa li an'amikum euh, non pas ammayata ñu laaj ko ko mu ne euh, fa ayu sama in fa ayu sama in tudillu nii wa ayu ardin tuqillu nii ida qultu fi diinillahi ma la araf aw ma la arif aw kama qaal maa la aalam seydina siddiq arrajulul awwal ba'da nabiyil ummati sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën ci xeet wi ci lu ñu doyal moo gën depuis maam aadama ba ba ba kiy mujjee faatu ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wa salaam seydina siddiq moo ci tegu moom lañuy laaj ne ko wa faakihatan wa abban lu muy tekki a yaa seydina siddiq mu ne xaw ma fa ayyu sama ayyu ardin tuqillu nii waay waay ana ban ban ban ban suuf ban suuf ci suufu yàlla yi tuqillu nii moo may moo may attan moo may moo moo may supporteeti moo may yenu supporté ma nangu ma ciy tegati sama suuf sama tànk sama ndëggu tànk wa ayu samaa in ana ban asamaan ci asamaanu yàlla yi ban seel ci seelu yàlla yi tudillu nii moo may moo may keralati ida qultu bu ma waxee fii diinillaahi ci diine yàlla ji mooy lislaam maa la alam loo xam ne man siddiq xaw ma ko as-siddiq radiyallahu anhu allahu akbar xam nga waxoon nañ la fi sa yonent mi alei laaj nañ ko mu ne xaw ma mooy daj dëpp gi moo wa ilayil muntaha fil ilm xam-xam ca moom la yem te malgré loolu buur yàlla nee na ko wa qul rabbi zidni ilma yonent mi alayhi salaatu salaam suuratu taaha lan na ko suñu borom wax wa qul wax rabbi ee eh yow sama borom zidni del dolli di ma yokk foo toll cers buy romb amul cers lu gën a gaaw cers moo tax <laughs> zidni nag ma ci yokk ilman xam-xam boo xam ne aw ma ko woon nga xamal ma ko moo tax yonent mi salaam <laughs> doonul doonul du deñ du deñ ba nii may waxeeg yow di xam yoo xamante ne nii démb xamu ko woon ci borom bi subhaanahu wa taala démb démb démb te ñun amul kenn koo xam ne bon jullit bu normal boo xam ne moom dina ne yaa ñaanu yonent mi alayhi salaam bi ko borom bi ne ko ñaan ma ko que borom bi du ko may lool effectivement may na ko ta da koy def cers bu ne ba li tax maanaan démb gii waaye waxuma démb tay ci suba gii rek léegi maanaan tay ci suba léegi cers bi ma doon wax léegi xam na ni loo xam ne xamu ko lool yow nga ne ma xé yow da ngay waxal yonent ma lay saa saab lu amul ma ne la ah man waxaluma ko lu amul xam naa bu baax xadiis mutawaatir la man kadaba man man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan naar képp koo xam ne moo ko wax moom alayhi salaatu wassalaam mutawaatir jarul ñu naan diw solo na ko mutawaatir mooy comme ni alxuraan mel mooy ne mbooloo mais ñi ko soloo ci saxaaba yi loolu moo bari mbooloo mu bari ci saxaaba yi radiyallahu jële ko ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam mbooloo mu bari ci taabi'i yi jële wax jooju ci moom bu nekk xam nga alxuraan dinañ la wax naan waaye kii an Hafs yi waaye Hafs kii Warsh yu mel noonu an kii Asim yu mel noonu mais loolu tekkiwul ne mooy moo tax bari na ñoo xam ne kenn dañuy jàngal Alxuraan mais xamuñu sax kuy Warsh ak Hafs xamuñu Warsh xamuñu Asim xamuñu Hamza xamuñu ñooñu ñépp xamuñu leen ñun ñépp xamuñu alkisa yi gaa yi xamuñu leen sax ñu bari xamuñu ñuy ñooñu est dafa tax ñoom li ñuy jàng li ñuy wax du dëgg si ma ne la man xam naa lool bu baax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom moo ñu xamal ne yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam ñoom te alxuraan ko suuratu suuratu suuratu suuratu Ali Imran wala taxsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun bul mu ne bul foog te bul yaakaar bu li foog tabul yaakaar ñi nga xamante ne dañ leen a faat fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñooñu ko ne ay amwaat lañ dañoo génn àddina non bal li am ba des ahyaa un ñu ngay dundoo inda rabbihim fa seen borom yurzaquuna mu leen di wërsëgal mu leen di wërsëgal te al ilmu al ilmu mooy wërsëg gi gi gën a màgg moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom bi fi mu ne ko ñaan ma ma ñaan ma ma lay dolli fi mu ko wax ñaan ma ma lay dolli ma ñaan lim ne ko ñaan ma ma dolli la ko waxu ko euh, waqul rabbi zidni maalan déedéet neewu ko yow Seydina Muhammad yow sama soppe wi oh ñaan ma nee ma ma ma lay dolli alal waxu ko lool de waqul rabbi lii malikan wa zidni mulkan alayman waxu ko lool de déedéet def ma buur ba pare yokku sama mbuur guur gu màgg waxu ko lool de waqul rabbi zidni bahjatan waxu ko yooyu yépp waxu ci benn wa wa qul rabbi zidni fathan yooyu yépp déet yooyu yépp waxu ko ak ubbeeku ndax loolu yépp xam-xam moo leen dugal xam-xam képp la ne ko ñaan ma ko ma la koy dolli waqul rabbi zidni ilman yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngal ah bi ginnaaw bi alxuraan waxee loolu loolu mooy suhadaa yi ñi nga xam dañ leen a faat ci martyr te gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bien sûr que sax shahid la ndax li kii wax euh, mooy lii ñoom Seydina Anas wax que ne poison bi mu lekkoon Xaybar bii ci la faatoo ñetti at après loolu moo ko yëngalaat. te lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah léegi benn affaire a ngoog te lool gis nañu sahih ci hadith yi sayyidatu Aisha bi nekk sahih imaamul Buxaari mu ko doon wax ne yonent ma ne saam ci boppam moo ko wax muy waaj a faatu ña ko la ma lekkoon boobu mu ngi dagg ab huri yi sama buumu xol bi maa ngi koy yëg mu koy xotti kon kay kooku kay lool la looloo ko faat mu nekk shahid moo tax mu ne looloo taxoon Seydina Anas looloo taxoon ñu doon gis ni moom dafa faatu nekk shahid lool benn la mooy te suhadaa yi taalibe yi yonent yi lañ aleyhimu salaatu wassalaam même bu doon ne yonent boo xam dafa faatu kaw lalam sax mu ëpp doole fopp shahid boo xam ne dañ koo rey daggaate ko ci yoonu yàlla te loolu moom amul ñaar ñu taxaw di ci werante léegi yow bu dee ne ñi nga xam ne ñoom ñooy kii ñoom lañuy ñuy wërsëgal noonu lan ngay xalaat ñi leen gën kawe te yonent bi aleyhi salaatu salaam al bi mu fay dem comme ni ñu ko gise woon la ñu wan ne yonent yi aleyhi salaatu salaam bu leen fo bu ñu kenn foog ne fañ ñu nekk fa fa ne noonu kese ba yawmal qiyaam ñu yëkkati leen mukk déedéet du loolu ah. xoolal bi muy nettali al isra mu ne bi muy jaar di dem baytul maqdis romb na seydina Muusa aleyhi salaatu wassalaam ci xabroom muy julli muy julli xoolal benn bërëb a mu dem Jérusalem yéeg ci asamaan si dem jiit ci fe bi muy romb Seyna Muusa alayhi salaatu wassalaam mu romb ko ci asamaan yi comme ni ñu ko gise woon mooy ka romboon ca suuf te lool mooy Isra beek Miraaj bi lu gaaw la as subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil ila al masjidil kon muy une partie bu ci guddi gi mais loo xam ne xafa xëpp yi lépp xew na mooy romb na fi yonent Yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam ci suuf ci xabroom buntu Jérusalem laata mooy paa nekkul ci biir ci faubourg yi côté yooyu romb na ci xabroom muy julli mu gis ko mu nekk ci xabroom di julli mu yéeg ci kaw asamaan si romb ko fa moom Seydina Muusa alayhi salaam ba bi mu demee bay ñëwaat di ko romb ak julli yi mu neen ko yow sa julli ñaata julli lañ la jox mu ne ko cinquante mu ne ko man jarrabtu bani Israël te ñoom ñoo gën a dëgër man expérimenté naa peuple bu mel ni benn Israël te ñoo gën a dëgër sa peuple ci bind kon sa peuple duñ ko man a àttan demal nga ñaan sa boroom mu wàññi la li ci gën a yéeme mooy bi mooy ba loolu yëpp xew yi muy dem ak a dem ba mat cinq mu ne ko demaatal mu ne ko ruus naa demaat laaj naa sama boroom ba ruus naa faa demaat moom alayhi salaatu wassalaam mu mujj dem mais bi mu demee mu wàcc ci saase Jérusalem baytul maqdis al quds ba mu fa demee fekkaat fa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ak yonent yépp rusul yeek anbiya yi ñépp nekk fa ay Seydina Adam mi mu romboon ci asamaan si mooy ñi mu romb ci asamaan si yépp fekkat na leen bi mu wàccee bi muy yéeg romb na leen bi muy wàcc rombaat na leen tàggu leen ba pare dajawaat ak ñoom ci suuf Jérusalem jiite leen ñoom ñépp loolu du réalité nga foog dangaa foog na lool ay gént la kon loolu mooy yonent yi alayhimu salaam ñoom bu doon ne dañoo nekk ci seen xabru noonu ñu denc fañ leen denc loolu lépp dina mën a nekk loolu lépp dinañ mën a nekk kaaw naa musaa bi nekk xabroom di julli te danga naan mais ku ku faatu taklif wàcc na ci yow mooy ak togg jëf wàcc na ci yow mais yonent yi alayhimu salaam dépassé nañ foofu waxuma la ñoom rek am nañ ci taali nit ñi seen taalibe yoo xam ne dépassé nañ foofu seenu génn àddina tekkiwul ne seeni mbir fara jeex mukk duñu deñ di continuer di continuer di avancé di di di di xam yoo xam ne ñoom bi ñuy dund fii xamuñu ko woon waaw kon lool la moo lool moo tax euh, euh, <laughs> xam nga loolu mooy lu jar a expliquer la ndax léeg-léeg nga dégg surtout côté ahlu tasawuf euh, euh, euh, radiyallahu anhum ñuy wax yu mel noonu mais léeg-léeg du ñu expliquer affaire dañuy ñëw rek wax ko noonu bu ko defee ñenn ñi commencer di douter naan bon ñii lii ñu wax nii est dëgg la <laughs> waaye lii est-ce que am na gaa yi gaa yi nag dañoo ëppal quoi mais mooy du ëppal mooy ne law yow ndax de toute façon affaire yi lool la mooy texte yi nga xam ne ñépp ci d'accord seenu wér mooy yi ma la fi wax nii Isra ak Mi'raj bi te yooyu yëpp defoon nañ taxrij beeg ak affaire yooyu mooy ne yow bu dee yow d'accordoo ci lool naka ngay expliquer yonent Yàlla Muusaa yonent ma lay saar saam romb ko xoolal yonent Yàlla Yunus yonent Yàlla Yunus alayhi salaam mais yonent ma saam nee na romb naa ko muy muy muy talbiya naan labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku laa ilaha illa ant laa sharika lak labbayka muy def talbiya labbayka wuyu la labbayka wuyu la allahumma yow suñu borom labbayka wuyu la mu muy romb yonent yàlla yunus yéeg ci mbaam la wax di talbiya te yonent yàlla yunus dencuñu ko naka la ko yonent mi alayhi salaatu salaam di dem romb ko ba pare mu fekkaat ko ñi nga xam ne ñoom la doon jiite Jérusalem mu fekkaat ko ca jumaa ja mu leen di jiite kooku bu doon ne fa ñu ko tëj fa ñu ko suuloon foofu rek la ne c'est fini loolu dina mën a nekk loolu day wane ne kon yonent yi alayhi salaatu salaam du seen xabru yi foofu rek dañ naan ñu ngi fii wala c'est fini parqué nañ ko fii la ñu ne c'est fini non. loolu moo tax ma ne la yonent bi alayhi salaatu du deñ di xotti maqama rawatina sànq biñ la di xam ci yàlla loo xam ne li ko buur yàlla nekkoon waqul rabbi waxal ne buur yàlla yow sama boroom rabbi gis nga mu centré ko ki nga xam ne moom yow yaama moom keneen moomu ma yow mi nga xam ne yaama yaama yar bi ma def may màgg ba àgg fii mooy zidni yokk ma ilman xam-xam boo xam ne ci laay gina di màggal di gën yokk sama xam-xam kon loolu la yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam moom moom laaj nañ ko mu ne xaw ma xam nga woon naa mooy daj dëpp gi mu ne lay laaj Seydina Jibril Seydina Jibril ne man xaw ma xaaral ma laaj borom bi Seydina Abu Bakar ngi ñu laaj ko wa faakihatan wa abban mooy lan mu ne xaw ma ana ban suuf moo ma yenu laay mën a teg taxawati ana ban seel moo may tiimati di ma keral bu ma waxee ci diine yàlla ji lu dul noonu yàlla allah yaa mashayikh kama yaqulu al ethiopia sheikh al <coughs> eh, dama leen di laaj <coughs> mooy ñun suñu jamono est-ce que ñun seetaan nañ gravité wu gravité wu euh, wax yi ngay dégg mu tasaaroo lool rawatina ci réewu jullit ñi moo tax may wax ak surtout rawatina suñu Sénégal nga gis ay ay dajjaal yoo xam ne kàcckat yu mag lañ yoo xam ne mais dama foog ne ñoom dañoo xëy tout le temps dañ naan naa def buzz ñoom c'est ça ils sont en quête perpétuelle lu ñuy wax le buzz du buzz mooy ne ñoom foo leen fekk ñu ngi wër bës mooy di bëgg rek nit ñi ne diw tout le temps ñu leen di tudd léegi mais xanaa ñu lay tudd ci lu baax boobu mais ñëw fekk loo xam ne lu sharia yaxal la nga ñëw wax fi wax yu tumuranke ne lii nii demewul noonu di gëmloo nit ñi ne yaa gën a xam te loolu jarul sax ngay kii ku ku àlluwaam damm sax bu kiiwee tuuti war a xam ne yow waxoo dëgg te nooy gën a wax sa ñàkk a wax dëgg nag di gën a feeñ te nag buur yàlla xam nga dafa tàggat ñoo xam ne moom diina ji du moomeelu baayu du moomeelu baayu kenn du moomeelu kenn laa wax du baytu maalu kenn ku ci sonn ci xam-xam bi te yàlla tax buur yàlla dina la ko jox amul kii baayam a doon sëriñ bi gën mag ci kaw suuf que ne automatiquement baayam jóge na fi moo ko doon lool amul wax naa leen fi monsieur ñi ñu jàpp ne ñoom peut-être sax seen seen même dafa tuub monsieur Calvados xaw ma nan monsieur waaye Barthélemy xaw ma nan Patrick Mendy ñooñ nga xam ne même bu dee ne dañoo tuub kooku noonu door tuub tey bu góor góorloo mën naa xam ci diine ju loo xamante ni nii sëtub Seydil Hadji Malick wala sëtub doomu Seydil Hadji Malick ak sëtub Sëñ tuubaa amuñu ko man naa nekk di yow loo foog xam nga ñun worof moom benn affaire la mooy ñun dañuy ñëw tënk mbir yi ci ñenn ne lii la ñii la jeex na kenn manu leen a raw loolu amul loolu moom mooy wax ji gina ñàkk nekk dëgg ndax bu boobaa yow yaa tënk li yàlla yee laqad hajjarta wasi'an la yonente mi alayhi salaam waxoon kaw kaw ba ne ko laqad dëgg dëgg yow li nga bëgg mooy xajjarta bam nee ko al bam ne allahumma arhamni wa muhammada wala yarham ahadan ba'dana kaw kaw ba ñëwoon tuur ndox ci jàkka ji radiyallahu anhu ñu nar koo pamti pamti yonent mi alei salatu salaam ne saxaaba yi da'uhu la tuzrimu bu leen dagg sawam ay tuur ndoxam bàyyi leen ko bam mu pare mu ñëw expliquer ko ne ko inna hadhihi al amk inna hadha al makan wax ko ne ko fii nii fu ñuy jaamoo yàlla la so yu salte yi waruñ ko fee def wax ko ne ko fii ngir ngir sant yàlla la tudd yàlla la ak julleek yooyu la pour lool la mais du pour fu ñuy après mu gis makaarimul axlaq yooyu nga xam ne la ko yeneen time ale saar saam wan mu dal di kontaan tàllali loxoom daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ne allahumma eebur yàlla irham ni yërëm ma man wa muhammadan ak seydinaa muhammad mii sallallahu alayhi waaye nag boo ñu yërëmee ñun ñaar ba pare wala yarham bul yërëmate kenn après ñun ñaar yonent ma la ne ko déet waay déet laqad hajjarta wasi'an yow de yaa ngi tënk di délimiter di tuutal loo xamante ne lu yaatu la ngir ma yàlla gi mu ne wa rahmati wasi'at kulla shay'in nga bëgg koo yemale ci man ak yow kese <laughs> waay waay waay yaatalal jéew bi waay ñépp xaj nañ ci de laqad hajjarta kon loolu la mooy ñun nag loolu lañ bëgg dañuy jël fami yu ñu neex ñu ne ñii nii ñoom ñoo war a xam mbir mi manuñu leen a raw yow boo nee yow manoo leen a raw loolu sa affaire la d'accord nañ reconnaître ne manoo leen a raw mais nag bul taxaw kanamu ñi ci des ne kenn mënu leen a raw yow yow nit boo xamee say say say say incapacité yemal ci say incapacité booy wax waxalal waxal li nga xam wama shahidna wama wama shahidna wama alimna wama shahidna illa bima alimna voilà ñun duñu seede lu dul lu ñu xam seede li nga xam yow kay te buur yàlla boo tënkee sa bopp fa nga tënk sa bopp ana inda am abdi bi loolu la man daal fa sama jaam <laughs> njortu gu fa njortam yem ci man foofu laa yem ci moom boo jàppee ne buur yàlla du la defal dara mais du la defal dara boo jàppee ne yow moom ci caniveau yi rek ngay ne buur yàlla bala ci caniveau yi mais boo jàppee ne man li ñépp am man naa koo am buur yàlla nga gëm ko tam jàpp buur yàlla kese tax dina la ko may dina la ko may dina la ko may yow kay moo tax nekk fi naan ay doomu ñoom sëriñ diw kenn manu leen raw lool yow waxal ne yow manoo leen a raw te lool sax sa wax jooj sax peut-être jamono ji nga koy waxee foofu nga tollu mais boo góor góorgóorloo tuuti buur yàlla wan la yenn yi di nga xam ne ñu bari bu alhamdulilah nit du tënk boppam du tënk boppam li ngay dégg ñuy wax ci téere di nettali naan wàllu yu sàngam nii la meloon nii la meloon ñu lay tiital ñooñu seen jamono noonu la woon ñun suñu jamono wàllu yu neneen la mel wàllu yu du ne kii mooy modèle mu mali yu nii la mel nii la doon dunde nii la doon def da doon isolé da doon nekk ca àll ba di bind di def nii kon ku ku ku melul ni moom doo wàllu yu loolu amul wàllu yu yée ngi ci métro yii yu Lyon yii di dox métro parisien yi métro Toronto yi métro Montréal yi métro Moscou yi njagajaayi Sénégal yii super yi wala yu yaa ngi ci di gor matt comme ñépp di ami problème yuñ doon mën a faj comme ña nga foog ne yow li liñ lay nettali ci ñoom ñoom it dañ doon am problème yuñ mënuloon a fajaan ah. si waliyu buñ la fi tuddal nu mu màgg màgg màgg am na problème yu mu am yoo xamante ni ay jamono manu koo faj nit ñëw tiis ko ay soxlaam du ko mën a faj yooyu nag bu ñuy nettali dañ la koy teggil dañ la koy teggil nga foog ne kon alors que du loolu modèle fii amu fi ab wàllu yu waaye tamit que ne waaye wàllu yu dafa war a nekk am cursus boo xam ne day xam day xam xadiis day xam fiqh day xam kii day kii loolu tamit amul Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax bu bu kii bu bu bu bu bu bu bu bu bu Maroc est-ce que dafa amoon yooyu yëpp mais li lim jàngoon comme ni ñuy jànge ci alxuraan mais est-ce que bu ma juumul weesul woon sabbih isma rabbikal a'la ba pare xutbu la woon weesu ko woon weesu si ci saar yooyu noonu foog naa boobu la walla yu mel noonu te pourtant te jàngul demul ci madaari seeg yooyu ak kii yi de ñu naan faqih bu mag bekk melul woon noonu fenn te ñi nga xam ne ñoo gënoon a màgg foofu noonu ci côté boobu dañoo mujj taalibeem bi ibnul mubaarak boobu ab kii al al al kii Euh, euh, taalibeem bi nu mu tuddati parce que kii euh, Ahmad ibn al-Mubarak ah, Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak mais moo ne woon faqiihu jamonoom foofu mais dafa mujj nekk taalibeem moom li mu xam ci ci téere yi mais lool kese la xam mujj nekk taalibe koo xamante ne nii mais loolu lépp xamu ci dara mooy jànguleen mais xadiis boo ko fi wax. boobu tuddal dina xam ndax xadiis bi wér na walla wérul te pourtant jàngu ko dina xam xadiis boo xam ne moo gën a foor sax yoo xam ne ñoo gën a foor yeneen yi da koy xam nga wax xadiis boo xam ne du noonu walla boo mawdu la wala boo xam ne mu xam ne lii nii noonu lii nii génnewul ci gémmiñu ñaari tuñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mbir yi loolu la mooy mbir yi amul loo xam ne dañ koy takk naan non wali yu c'est comme ça nii lay ci cadre yi dugg bu ci duggee baax na bu ci duggul doonu ko loolu amul moo tax ñenn ñi dañoo looloo leen jamono yi jamono yi xam nga maa ngi dégg suñu sëriñ di ci wax euh, Cheikh Muhammad Moustapha radiyallahu anhu wax yu mel noonu naan naan day na foog ne Cheikh Abdul Qadir Jeylaani bi ne woon Bagdad menn mu mag moomu Hanbali bu mag boobu wali yu bu mag boobu ndax référence référence ci wa ngiiru xanbali yi la te gis nga cheikh ki eh, Ibn Taymiyya ni mu ko fonke bu ne Cheikhuna moom la ci moom lay tudd Cheikhuna bi muy wax mooy Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moom lay wax gis nga demal téere mi Cheikh Abdul Qadir Jeylaani mooy mi eh, ta eh, ki Qadir yi Euh, sëriñu xaadir yi mais sëriñu se mais kooku fi ko cheikh fi ko fi ko ibnu tay euh, cheikh ibnu Taymiyya tegoon ibnu Taymiyya men na mi nga xam ne ñi gën a virulent contre euh, suuf yi ñoom moom nee nañ mooy seen sëriñ mais fi mu ko tegoon tegu fa kenn daanaka tegu ko fenn tegu fa kenn mais référence ultime la woon ci ngiiru Hanbali yi mais du boroom umdatul ahkaam kan moo ko jàngal al-Maqdisi boobu kan moo ko jàngal ah al ak tamit boroom kii eh, al-Mughni ibnu Qudaama ñooñ taalibe ñan lañoon xoolal al bala ngay xam xoolal <laughs> demal nga liir al-Mughni al-Mughni presque ci ngiiru Hanbali mais fiqhul muqaran la fa def fiqhul muqaaran la def mooy waxul nekkul rek di traité bon masala yi selon ngiiram moom ngiiru imam ibnu Qudaama al-Maqdisi di traité kese li ci Hanbali yi wax non fiqhul muqaaran Hanafiya yi Maalikee yi Shaafi'i yi rahmatullah te li mu def noonu loolu lu mel noonu la imaam an-Nawawi ñëw def al-Majmu' demal nga liir nga liir al euh, al-Mughni nga xool kan mooy sëriñam Cheikh Abdul Qadir al Jaylaani ñii na ñenn ñi Kaylaani voilà la ma kii bi waxoon irakien bi nee na ma fekk may am na luñ doon wax benn irakien bu ma xamoon fii Lyon euh, mu mu mu ne kii fekk ñuy wax ci loolu maanaam Cheikh Abdul Qadir Jaylaani mu ne ma ñu ne mu ne ñun Kaylaani oh naqulu ya Muhammad nahnu naqulu Kaylaani mu ne ñun kaylaan yi la ñuy wax mu ne ma noog ñun kaylaan yi mooy waaw dañ koy wax ñoom kay au lieu jaylaan yi ñoom kaylaan yi bon loolu voilà mooy moom moomu noonu mu naan <laughs> nga foog ne na doon dunde Bagdad ak noonu noonu noonu bu ñëwaatoon bu doon dund jamono yii nii suñu jamono yii noonu lay dunde mais du dund noonu du dunde noonu <laughs> si ndax dañuy ñoom loolu mooy boroom xam-xam tamit boroom xam-xam day day day mooy ni jamonoom mel noonu lay mel gaa yi dañ naan doomu jamonoom la mais du doomu jamonoom moom mooy bàyyi jamonoom boroom xam-xam mooy bàyyi jamonoom mais du doomu jamonoom mukk al insaanu waaw bu ngeen ne al insaanu ibnu bi ati l'homme est le de son milieu parce que milieu day e, e, effet ci moom lool am na loolu dëgg la tamit dëgg la nit ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam da ngay gis ne yenn yi nga xam ne doonu ko woon lekk te pourtant dafa dagan da doon wax bu léeg-léeg bu ñu ko newoon mais tax dafa xaraab mu ne déedéet parce que man fi ma jóge doonuñ ko woon du ñu lekk loolu nga gis ne kooku lan moo tax mu ne moom wax na ko mooy fi mu jógee habitude alimentaire yi ñu am dafa def effet ci moom kon côté boobu wax nañ dëgg côté boobu wax ju dëggu la ni mu doon solo parce que waa Quraysh noonu lañ doon solo paa comme pas yi nga xam ne dañuy yajurruuna siyaabahum di kii pour wane ne dañu ay guerrier lañu ay ay pas yu màgg lañu ñoom Abu Jahlin yooyu di xëcc bu ko defee ñu naan ah jaa sayyidu Quraysh non pas noonu déedéet mais mooy ñi nga xam ne ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy ñi ñi ñi ñi ñi euh, ñi nga xam ne ñooy modèles yi ci ñoom ñu ñu kii noonu lañ doon soloo ñi nga xam ne ñi ñi nga xam ne dañu jàppoon ñu doya di lañ te ñoo ñu kii lañ noonu lañ doon solo moom muy solo noonu tamit di teg isaar ak ak ak ak rida ndax noonu lañ doon solo mooy wàllu yu bi tamit bu ñëwoon fii loolu moo tax ñi fi nekk euh, danga foog ne mais ay kos lañuy dóor ay kos nga naan waa jii ni mu bëggee àddina fii mu ne ndekete yoo boo moywul yow ka nga jàppoon ndax ca àll ba la doon dund kii wa ko raw fopp comme ni yooyu tuddoon nañ ci ci Cheikh Omar euh, yenn yi Cheikh Abdul euh, Cheikh Abdul Aziz moo ko doon wax euh, ad-Dabbagh diñ la wax sànq ci Ibriz yenn yi Seyna Cheikh Cheikh Cheikh El Hadji Omar indi na ko ci kii bi daal ci ci Rimah mooy yooyu am nañ ci tuddoon te boo ci bëggee lu gën yaatu nga dem xool chara bi ci suñu sëriñ def tamit mooy mooy chara bi muy bi muy rima léegi mooy ne yow lool la mooy ne gis nga mbir yi loolu la affaire yi loolu la ah yu dund nañ koy tali noonu mooy yow bu dee ne ñooñu yonent yàlla mu saab saab Seydina Abu Bakar Seydina Jibril Seydina Abu Bakar ñooñu lañu laaj ñu ne xaw ma kon ñun suñu jamono war nañu seetaat suñu bopp bu la fi nag benn dajjal kazzab ak ku mën a doon bàyyi ak maamam bu la taxee nga we nga li fi leer yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy jàngale mu leer nga bàyyi ko fi parce que doomu sëriñ diw mi ñu naan sëriñ la nee na lu wuteeg li yonent bi aleyhi salaatu jàngale ñépp xam ko goxu àddina bi foo man di dem boo demee fële ca Mongolie Afrique du Sud Brésil États-Unis Canada Makka fépp foo dem Groenland boo demee boroom xam-xam yu leer yafane fa ne ne lii la xadiis yi lii àtte sàngam lii la ci yonent ma la saab yow nga bëgg fee bàyyi loolu lépp topp waxu koo xamante ne kàcckat international la même bu dee ne kaala ga rëy na xees na walla weex na wala wala ñuul na wala leer na loolu du ci dara ay ñu naan moom boo gisee xar kanam gi xam ne ku sell la loolu moom demewul noonu loolu demewul noonu am na kaddaab yoo xam ne xoola xoola Abu Lahab ni mu rafete woon Abu Lahab mais Abu Lahab rafet la defoon loolu gisoon nañu ko jël teg ci mais rafet goo xam ne taar boo xam ne est-ce que loolu daa wane ne Abu Lahab ku baax la moo tax dafa leeroon weex rafet mais mais lu loolu tekki ay dafa leer moom de boo ko gisee rek leer bi dégagé wu ci loolu dara loolu ay impression la boo am kese yow loolu mooy leer xanaa kon yow ku xeesal leer léegi mbir yi du loolu kon mooy gis nga ñii loolu lañ doon wax buñ leen laajee lu ñu xamul ñu ne xaw voilà xamuma loolu moo tax. <laughs> kon bu ñaatee ci li sëñ Ndiouga doon wax <laughs> hafizahullah mooy nekk wax la dëgg mais naka la mais diine ji yonent ma lay saa sax moo doon xaramal jeex na kon nag kenn manu fee ñëw naan yéet dafa xaraam parce que mooy loolu mooy wax dëgg yaa ngi waxal kooku mooy xamuñu nag mais comme que xamuñu mais. li lii calamité mooy bu dee ko xam dafa commencé di wax wax yu mel noonu ba nit ñi jàppee ko ci moom te léeg-léeg gàmmukat yi ñooy commencé wax yu mel noonu di ko wax mu di ko wax mu siiw ba mujj dugg nag ci registre des wax yu dëggu yi nag ñu jàpp ne lii moom gis nga boo taxawatee weddi ko sax kooku moom war nañ koo duma war nañ koo bantal alors que lan moo tax mu naan lii amul te yàlla xam na ay la yéwén demewul mooy amul kon jawaazu nasxi kon c'est imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne min wa minha bokk na ci li ñuy jànge ci ahkaam yi ci atte yi ci ghazwatu Xaybar jawaazu possibilité nasxul amri abrogé am ndigal bu yonent ma ne saa saa digle ne def leen qabla yi avant ñu koy def ndax lan dane toj leen cin yi laata ñu koy toj ñu ne ko ndax mënuñ ko raxas mu ne waaw ñu daal di koy raxas naka noonu loolu la waxoon tamit ci sàngara ba mu waxee ne kii ba pare mu ne wat wa wak siru ak euh, kii après ngeen toj wa ak siru ngeen toj li nga euh, euh, yi muy nekk ak ci yooyu récipients yi ñu wax ko mu ne léegi kon raxas bi ñu proposé ko raxas mu ne waaw mais kon loolu mooy kon qaida bi c'est juste pour ñu xam ko mais appliqué wul ci ñun ndax charia bi tëju na kenn mënatu fee daganal dara nit mënu fee xëy par exemple moo tax suñu boroom naan waman waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ana kan moo dàqatooñ amul amul ku dàqatooñ ci nga xam ne iftara day duural ala ci kow yàlla kadiban ay kàcc di waxal buur yàlla lu amul di sosal buur yàlla loo xam ne amul ñi nga am dañu toog de xaraamal hada wa hada xalaal li yépp taxu ngir ngir lan lii dag xoolal suñu boroom wax na ko naan lii dafa dagan lii dafa xaram ngir rek am benn bu benn benn considération ak benn lu ñuy am ci li nga xam ne mooy kiiwu nit ñi alors que loolu dara loolu dara kon loolu règle boobu bu am solo la te yooyu nag dañ koy xam comme niñ ko waxe mais du loo xamante ne ni mooy euh, lu ñuy jëfe la